léegi nag mu ñuy indil le dernier xadis ci buntu bi muy xadis numéro six cent soixante-treize waaw mu ne wa an abi bakrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ahana as-sultana ahanahu Allah rawaahu tirmidiyu rahimahullahu taala wa qaala hadiisun hasan wa fil baabi ahaadiisu kasiiratun fi saxiix wa qad sabaqa ba'duhaa fii abwaab kon al imaamul haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu ñuy indil hadiis bu mujj bi mu ne wa an abi bakra ci buntu bi muy buntu 80 chapitre numéro 80 mu ne wa an abi bakra mu ngi jële ci Seydina Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu wa wa arda wa arda radiyallahu anhu wa arda annahu qaala neena sami'tu dégg naa sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man ahaana sultaan képp koo xam ne dafa doyadal bëgg a toroxal di mépriser ak sultan le sultan mooy ki nga xam ne mooy njiit bi mooy président bi wala monsieur le gouverneur wala monsieur le préfet wala monsieur bi nga xam ne moom lañ jiital dara le chef d'état-major des armées wala ki jiita nangam fenn nga ñëw ah pour un rien quoi nga ne da koy toroxal waaw kooku ahaanahu Allah yàlla dina la toroxal Allah mu ne rawaahu soloon hadis bi at-Tirmidhi al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi ibn Sawrata at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko solowee mu ne hadiisun li hadis la hasanun bu baax. al imaam nag ca suuf na mu tëjee bunt bi mu ne wa fil baabi nekk na ci bunt bi nag ci garab gi ci chapitre bi ahadiisu kasiira ay hadis yu bari fil saxiix nekk ci saxiix yi eh, waqad sabaqa ba'duha yenn yi ci ñoom romb na fii abwaab ci ay bunt. al imaam al haafiz léegi première laaj bi mooy est-ce que al imaam at-Tirmidhi Abu Isa moom dong ko solo ñu ne leen déedéet jiitu woon Ahmad ibn Muhammad ibn euh, euh, ibn Hanbal rahmatullahi alayhi hmm. Abu Isa mu ngi koon di ci abwaabul fitani an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu nettal nañu Bundaar muy Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan Abu Bakr al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala sëriñ wa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Abu Dawud mu ne ki ñu nettali mooy Abu Dawud muy Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud az-Zuwayri moom mooy Abu Dawud at-Tayalisi borom Musnad bi al-Basri rahimahullahu ta'ala at-Tayalisi moom nii eh, eh, mooy mooy mooy mooy beneen Abu Dawud bokk ak imaam Abu Dawud al-Sulayman ibn Ash'ath non Hmm? moom moom sëriñu sëriñu seen sëriñ la gis nga Muhammad ibn Bashar jële ci Abu Dawud di Bunda di euh, at-Tayalisi euh, euh, Abu Dawud at-Tayalisi al-Farisi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Humayd ibn Mihran mu ne suñu nettali mooy Humayd ibn Mihran Abu Abdillah al-Maliki al-Khayyat rahimahullahu ta'ala an Sa'id an Sa'd ibn Aws mu jële ko ci Sa'd ibn Aws al-Adawi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ziyad ibn Kusayb al-Adawi mu jële ko ci ku ñu naan Ziyad ibn Kusayb al-Adawi di Ziyad ibn Kusayb al-Adawi al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala kuntu ma'a Abi Bakrata tahta minbar ibn Amir wa huwa yaxtubu wa alayhi thiyaabun riqaaq fa qaala Abu Bilal unzuruu ilaa amiirinaa yalbasu thiyaabal fusaaq qaala Abu Bakr ustud sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ahana sultaana sultaana Allahi bil ard ahanahu Allah Allah Allahu akbar <laughs> mooy fii dañu ëndaaleel dans quelles circonstances hadis bii nii la ko Seydina Abu Bakr wax ah moom Ziyaad ibn Qusayb al-Adawi rahimahullahu ta'ala nga xam ne al imaam euh, al al al euh, kii. Euh, az-Zahabi dana wusiqa mooy moom de dëgëral nañu ko waaw moom de dëgëral nañu ko wusiqa dëgëral nañu ko waaw al imaam al al haafiz ibn Hajar ne maqbul ci Taqrib at-Tahdhib ah mu ne kuntu ma Abi Bakr damaa nekkoon ak Abu Bakr Abu Bakr mooy kan Nufay ibn al-Harith ah moom moom mooy <laughs> waxoon nañ la moom ak baayu Ubaydillah ñoom ñoo bokk yaay muy Ziyad <laughs> moom bokk ziyaat mooy ñoo bokk yaay waaw waaye euh, comme que Abu Sufyan da ne moom moo fa jaar mu ne moom mooy baayu ziyaat quoi euh, mais Abu Abu Abu kii Abu Bakra euh, ak ziyaat ñoom ñoo bokk li nga xamante ne ñoom ñoo bokk li nga xamante ne nii mooy mooy mooy yaay muy Nufay ibn al-Harith ibn Kalada ibn Amr ibn Ilaaj ibn Abi Salima léegi moom mii ah, am na nag ñu naan Masruux la tudd waaw Nufay ibn Masruux ah, muy daal saahibu Rasuulillah ah, radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakr al-Basri Basra la ne woon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne damaa ne woon ak Abu Bakr taxta minbari abi ibn amir dama newoon ak moom ci suufu minbar fekk njiit bi euh, nekk ci kaw minbar bi di xutba ñu nekk ci suuf <laughs> ñu nekk ci suuf di ko déglu njiit bi tuddoon abu amir non ibnu amir ma abu amir taxta minbari ibn amir huwa yaxtub taxaalam ci kaw minbar bi mu ngi woon xutba di sermoné waale yi mu ngi woon ci kaw mu ngi soloon nag siyaabun riqaaq ay yére yoo xam ne yu woyof la woon waaw am na nag ñu ne riqaaq boobu amaana muy yére yi ay suwaal ak ndax suwaa ak yu mel noonu dafa yombal woyof ak yére yi nga xam ne daal dañ koo xaraamal waaye daal mu sol yére yoo xam ne yére yu yu yu yu yu yu yu yu kawe la waaye yu yu woyof lool woyof raqiqa <laughs> waaw léegi mu ne fa qaala Abu Bilal léegi Abu Bilal ne kan mooy Abu Bilal Abu Bilal borom Tuhfatul Ahwazi bi sharh Jaami' at-Tirmidhi mu ngi nettali ne al imaam al-Qaari de nee na la'allahu Abu Burda ibn Abi Muusa al-Ash'ari waladuhu Bilal kaana waaliyan ala al-Basra mu ne amaana kii Abu Burda la. doomu abu musa al ashari abdallah ibn qays ndax dañ ko doon dàkkantal abu bilal te doomam bi di bilal nekkoon na waaliyam nekkoon na gouverneur jiite woon naa lal basra ci basra waaw mu ne kon kii boo moytuwul abu burda la waaw mooy léegi nga ne ma mais ban lien la am ak doomam bi ñu ne la non nekkul doomam bi moo doon taxaw di wax déedéet waaw ibn amir non mooy ibn moom doom ji nekkoon na gouverneur après foofu mais kii jamono jii la lay wax ne la comme Abu Bilal la wax Abu Bilal est kon Abu Burda parce Abu Burda am na doom ju tuddu lool loolu la al-Qari di wax rahimahullah wallahu ta'ala a'lam mu ne mais fa qala Abu Bilal Abu Bilal mais ne mais ñu ngi ci biir jàkka ji toog imam bi xutba am naa sûrement daa war a nekk imam bi dafa teg sa dugg commencé xutba rek Abu Bilal ne ni eh, ko seetlu ko ni mais xol leen suñu suñu ñin bi muy sol yére kaccor yi xol yére kaccor yi mu sol <laughs> waaw waaw yooyu lay doon rek ay xar yi rek <laughs> parce que bon bu dee ne yére bu woyof kese la moom te doo xar yi lool tekkiwu ne daa xaraama ah, waaw mais man na nekk tamit yére boo xam ne du yére boo xaraam sax mais yére yi gaa yi nga xam ne ëpp ci l'opulence la ñuy beñew waaw mooy nitu àddina yi nga xam ne dañ leen di gis ay di jaay jaay naaru jag seteur yooyu seen façon tolko yooyu sol nga xam ne da nga koy ci ñoom <laughs> ah, lay gën a comme ni al imam ah, ah, al Mubarak Furi rahimahullah <laughs> waaw yi nga xam ne yu fi at yoo nga ne bon mais loolu bul gis ko sol noonu nga jàpp ne voilà waa ji boo a dina déedéet déedéet yaa <laughs> waaw moom opinion am la joxe jàpp ne voilà yére bii mu sol voilà yi yére yi fustax yi la quoi kàccoo yi fa qaala Abu Bakra Abu Bakra ne woon ci wetam ne ko uskut déglul <laughs> waaw ne ko déglul sami'tu rasulallah dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man ahana sultaan allah fil ard képp koo xam ne dafa toroxal gàcceel di mépriser sultaanullah fil ard waaw ndax autorités yi ñooy sultaanullah fil ard waaw moo taxoon mu naan Daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fil ard dama laa def xalifa ci suuf mais ñooy xam nga ñoo yeneen ci yàlla bi saa saa mais autorité yi ñu ak autorité temporelle ñoom kër borom bi euh, euh, lañ mooy ne lañoo représenté loo xam ne borom bi moo leen ko grand moo leen ko moo leen ko defal moo leen ko euh, ràng waaw loolu nga xam ne lu ama am solo mooy sultaanullah waaw moo fi représenté ci yoon subhaanallah léegi que moom mu ngi def erreur wala def na loo xam ne yow yaa yaakaar ne erreur la jaxul nga taxaw di ko jàng ci biir nit ñi wala di wax ci kaw wala di wax ña nga nga xam ne ñu koy déglu même bu dee moom dégg ko parce que bu ko déggee am problème ah, <laughs> ah? <laughs> ngay wax loo xam ne mën naa tax ñi nga xamante ne nii ñoom la jiite mu mu woyof ci seen xol bañ commencé di ko ñemee ak di wax yenn yi waaw man ahaana sultaan fi fil ard ahanahu Allah waaw borom bi dina ko gàcceel dina ko toroxal waajoojee waaw dina ko wàcceel dina ko gàcceel te dina ko toroxal dina ko toroxal léegi loolu lu am solo kon gis nga li abu euh, kii doon wax euh, Abu Bakra radiyallahu anhu léegi nga ne ma mais mais euh, waaw nuyu kii bi mais bala nga jàll ci mais waa ji day xutba ah. yonent bi sallallahu alayhi waxul woon ne boo waxee idaa qulta li saahibika umsuk wal imaamu yaxtub faqad laxaw wa man laxaa falaa jumu'ata mais yeneen sallallahu alayhi wasallam waxul yow hadith sayna Abu Hurayra bu siiw boobu nekk ci Muwatta ak yooyu ak saxiixayn mais radiyallahu anhu boo fi bi di muy wax nga ne ko noppil yow moom wax nga fi yow la xam sa moom wax nga fi wax joo xam ne amul njariñ waroo ko war a wax waxu dóosóor lañ koy tudde même bu dee ne dañ doon digle lu baax allahu akbar tarkul amru bil ma'ruf wa tarku wa nahyi 'anil munkar bu imam bi xutba dañoo tere nga koy def ak salam nañ mën ngaa def siiñ nag waaw yow mais ah te ku def loolu amalo jumaa mais aj ah, Abu Bakr moom saxaaba la quoi daa xamul xadiis boobu wala lu mu demee ñu ne la lii lii li feeñ mooy da dul xutba àjjuma da nga foog ne ñoom àjjuma kese lañ doon xutba <laughs> comme yonent way saa saam doon nee xutba rek àjjuma la woon ñaata yoon lañ fi gis sax gis nañ keroog biñ ne bi bi Seydina Abdallah ibn Amr ne dañoo ne woon ci tukki ñu ne as-salaatu jaami'a ñu ñëw ñu julli ba pare yonent way saa saam di xutbaal nit ñi naan innahu lam yakun nabiyyun min qabli illa kaana haqqan alayhi waaw amul benn yonent boo xam ne moo ma jiitoo lu dul daa war ci moom bu xamal ay ñoñam lu baax la nga xam ne moom la xam ngeen ñoom ba nañ jeex te yonent may saasaam ñaatoon nañ gis muy xutba ci yoo xam ne du àjjuma dañ naan la lii nag wallahu taala alam lay gën a doon mooy nekkuloon àjjuma voilà te lële bésub àjjuma lañ la wax mooy bu imaam bi xutba laata ñuy julli àjjuma ji boobu la yonent may saasaam wax lool looloo tax Seydina Abu Bakar ne waa uskut waaw noppil ndax dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi xoolal al imaamu Ahmad rahimahullah ngir yokku njariñ xam nga ay kii ku doyadal kese la wax. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi kaay ñi nga xam ne noonu la ko solo al moom mu ngi ko ndi ci awwalu musnad al-basri hadith abi bakr nufay ibn al-harith ibn kalada mu ne haddathana muhammad ibn bakr mu ne nettali nañu muhammad ibn bakr di muhammad ibn bakr ibn usman al-burna al-bursani abu abdillah ñi ne abu usman al-basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana humayd ibn mihran mu ne nettal na Humayd ibn Mihran Abu Abdillah moom lañ gis sànq al-Maliki al-Khayyat rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu ne nettana Sa'd ibn Aws mu ne ki ñu nettal mooy Sa'd ibn Aws gis nañ ko sànq al-Adawi rahimahullah al-Basri an Ziyad ibn Kusayb al-Adawi mu jël ko ci Ziyad ibn Kusayb al-Adawi an Abi Bakr radiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man akrama sultana Allah fi ad-dunya akramahu Allah yawm al-qiyamah wa man ahana sultaan allahi fi dunya ahanahu allahu yawma alqiyama mu ne mu ne ku teral sultaanullah le sultan d'Allah ci suuf autorité bi yàlla teg loolu tashrif la comme ñu naan baytallah néegub yàlla xaramullah naqat allah loolu li tashrif waaw teraanga lu rëy ñu bi askane loo xamante ne yonent lay sax askane dara yàlla lool képp koo xam ne dafa teral sultaanallah loolu nan nga koy defee mooy atiyu wa ulul amri minkum topp ulul amri yi yonent lay sax saam doon wax naan alal mar'il muslima as-sam'u wat-ta'a waaw dégg topp waaw waaw waaw noonu nga koy noonu nga koy terale di doxaleeg moom li la lislaam digal di doxaleeg moom wekk di doxaleeg moom dégg topp ak bañ a mooy seeni ndigal fekk du nekk lu xaram même bu dee leen yi naqare na ci yow man akrama sultaanallahi fi dunya fii ci àddina akramahu llahu yawmal qiyaama yàlla dina la teral yawmal qiyaama xadiis yi yëpp tamit day duggaale al jazaa'u min jinsil amal waaw gis nga les lay li lay fay mooy képp li nga jëf lu proportionnel ak yi nga def lu mel noonu lañ lay fay in xayran fa xayr wa in sharran fa shar bu dee lu baax lu baax bu dee yëf safaan safaan hal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan allah wallah est-ce que payuk lu baax nekkul lu lu wax waaw moo tax mu ne kon man akrama sultaan allah fi dunya akramahu allah yawm al-qiyaamah waaye beneen côté bi wa man ahaana ku doyadal ku mépriser ku suufal toroxal sultaanallahi ki nga xamante ne nii mooy ah, fi dunya ci àddina ahaanahu llahu yawmal qiyaama yàlla dina la toroxal yawmal qiyaama waaw loolu kon kabira la waaw di ne lii kabira mooy dissidence ci autorité yi c'est une kabira bakkaar bu mag la parce que bu dee ne yow ci loo xamante ne nii la kufran ba waa xam wax yi kéefër bu leer moo tax waaw ci loo xam ne yu yu dul noonu ñuy def muñal ci yooyu moo tax suñu borom tegoon ci wasbiru waaw wa atii'u Allah wa atii'u Rasul wa atii'u llaha wa atii'u rasuul topp leen yàlla topp leen yonentam alayhi salaatu wa salaam wa minkum ak ñi nga xamante ni ñoom lay fekk mu ngi nekk ci condition yi la waxoon waaw Allah kon mbir mi lool la te ngeen muñ te ngeen muñ wasbiru inna wala tanaza'u ah ba bu leen xëccoo xëccoo moom bu leen ko waaw léegi kon mooy da muñ da di muñ ndax euh, autorité jiite tout le temps ñu lay jiite tout le temps neex waaw kon loolu day wane ne kabira na ah ku doya def fii ci àddina bu yàlla yàlla dina la doya dal yawmal qiyam saa yi bu ñu la doya ku ñu doya dal yawmal qiyam say affaire du dina ñàng de waaw kon gis nga te autorité subhaanallah parce que borom bi da leen a daggal ay affaire xam nga yoo xam ne borom bi daa am yum ci joxani nit ñi yum ci daggal nit ñi xam na borom bi nga xam ne mooy allahu huwal wali yàlla mooy kilifa dëgg dëgg moo tax ñu la moo féete ñépp kaw moo méngoo ñépp te mooy kilifaay ñépp moo moom nit ñi jàmm yi nit ak malaaka ak ñépp ak lépp moom al bu ñëwee ci loolu mu am yum ci daggal ne na ngeen leen ko loolu moo tax ñoom ñuy am bi am yenn yoo xam ne dañ koy def yoo xam ne à vrai dire réalité bi mbiru yàlla la mais boroom bi moo leen moo tax mu ñu nekk villullahi ala al ard waaw liñ naan ker yàlla ci kaw suuf mooy borom bi daal am yoo xam ne yu mu jël ràng leen comme ñu am droit di jël ay décisions yoo xam ne di administrer xam nga tam mooy def yudabbiru kan la alxuraan wax yàlla la yàlla mooy ki nga xam ne yu dabbirul amra mais lan moo tax administration gars yi di ko def autorité yi borom bi moo leen ci daggal allahu akbar moo leen daggal ci mbir mi waaw allahu akbar inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard xalaqa as-samaawaati wal arda fii sittati ayyaamin summa stawaa alal arsh yudabbiru al-amra maa min shafii'in illaa min ba'di idnihi. waaw ca suuratu Yuunus alayhi salaam. seen borom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan yeeg suuf ci juróom-ñaar juróom-benn fan ginnaaw bi mu yemoo ca arsh yudabbiru al-amra mooy administrer bi waaw ah, Allah Allah waaw yudabbiru al-amra mina as-samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu fi yawmin kaana miqdaaruhu alfa sanatin mimmaa ta'udduun ca suuratu sajda mooy kii administre bi mu jóge dogal yi ci asamaan di ñëw ci suuf ilal ard loolu rek façon boobu la dagg autorité yi mooy ñuy man di administrer mbiru jaam yi waaw am benn façon délégation bu leen ci yàlla defal ñuy man di yëwénal mbiru nit ñi di man di ah récompenser ñi ñi ko mérité di buggal ñi nga xam ne ñoo ko di leen teg ay daan ak punition te loolu autorité bu nekk la monsieur le préfet da koy am ci ñi nga xamante ne ñoom la jiite wala monsieur le gouverneur gouverneur muy gouverneur jiite gox bi moom day man lool ak ainsi de suite loolu yàlla daggal leen waaw yàlla def ñu man laa sonal leen yow ci loo xamante ne daan àndoonu ndigalu yàlla waaw ñu mu jox leen yooyu ci kaw jax yi bu ko doya dal fekk deful kufran bawaaxa waaw ndax boo ko doya dalee ah ahanahullah yàlla dina ko doya dal ke yawmal qiyaama mais doya dal yawmal qiyaama fii lay tàmbali ci kaw suuf moo tax ku mel noonu bés bu rëccee ba loolu mu def jaar yoon moom sotti na ko bëggee def dissidence rébellion ba amee nekk ci kaw moom moo mooy du fi yàgg dafa coup nañ la keroog ci ñoom la koy di leer kii gouverne par l'épée pédira par l'épée waaw ñoom ñëpp lañ soog parce que noonu lañ doon doxal ah mooy booy jox yenn yi taal jazaa min jinsil amal kamaa tudinu saway kamaa tudinu tudan ni nga leble booy lay fay lañ lay fay boo ma boo ma lebalee deux euros kay bu ma lay fay du ma la fay deux euros <laughs> kay <laughs> ah yaa fi leble leble bu fay kon hadis yii yonent bi alayhi salaam di ñu mettre en garde imam indi fi mujj bi nga xadiis bu garaaw nga xam ne ki nga xam ne mooy nekk ci dissidence ak rébellion ak yooyu te nga ko fenn lul ci yooyu walla bañ ku ko jiite façon xawaari jin yi lañ meloo waaw ne soyez pas des xawaari dañuy génn ci nit ñi bu mun ko leen jiite moo taxoon ñu rey Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib fexe rey Seydina Muawiya jàll waaw bëgguñ ko leen jiite te alxawaarij ba léegi dañoo am ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo xam ne duñ taxaw naan ñoom ñooy xawaarij comme ñu <laughs> mais jëfi xawaarij dëgg lañ nekk ci kaw suuf léegi léeg nag ci mbubbu sëriñ la ñuy wootewu ñu naan moom dëgg kese non sëriñ bii moom neex na ma ko moom moom moom moom vraiment li gars yi ñeme wala moo koy wax mooy kii interpellé yi kii leen nangam leen waaw loolu la imaamu Shafi'i yu rahimahullah doon wax nit boo ko laaya biiree en public boo ko laaya biiroo ko danga koo gàcceel boo laaya biir laaya biir ko sirran rawatina autorité loolu façon ihaana la ko moo Abu Bakr ne waaji us ko baabu wujubi ta'atu ulati al fi ghayri ma'siya li mu def day ma'siya solul xarir li ma bu bu bu woyof la rek yére la boo xam ne day jëloog yére yi ñi nga xam ne euh, les gestionnaires et les et les et les nga xam ne mooy dañuy taraf ji mooy opulence nekk ci ci ñu bëgg lu neex yooyu nga ne àdduna leen a ñor mais dafa soxla rek na ne kii noonu moo tax al imam al Mubarak Foure mu fi nettal ne imam as-Sawri rahimahullah dafa gis. Seydina <laughs> Jaafar as-Saadiq damay Jaafar ibn Muhammad ah <laughs> ah <laughs> muy Jaafar as-Saadiq Serigne Imam Maalik la woon ah di sëtu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhum Imam Sufyaan as-Sawri dafa gis mu sol yére boo xam ne façon yére yooyu la quoi. mu naan ko ah yow doomu yabna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laysa min libasika de <laughs> imaamu Sawri boo ko gis na ko moom itam mu am mu gis ne loolu lu ñuy nettali la quoi moom amaana mooy amul kenn ku génn ku xam ne dafa dafa nekk en dehors de dépassé kuñ lay laay biir amul ad-diinu nasiha waaw ad-diinu nasiha amul kenn koo xam ne dañ moom àgg na koo xam ne walla kenn waru koo di moom ilee noo de loolu amul moom bi mu gisee Seydina al imaam Jaafar as-Saadiq anhu mu fa yére boo xam ne jàpp na ne du yére yi ñi nga xam ne ñooy comme moom moo tax mu ne ko ñu sell ñeen ñu baax ñi mu ne ko ah yow doomu yonent bi doomu yonent bi alayhi salaam nga ne ah doom la ne waaw sut kay doom la <laughs> ah bu sëtu yonent bi alayhi salaam kuy kuy maamam bu sayyidatu Fatima binti Rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ah Jaafar ibnu Muhammad surtout Seydina Ali ibn Abi Talib la <laughs> ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib asadullah al-Ghalibi radiyallahu anhu <laughs> mu ne ko mais yow doomu yonent bi alayhi salaam ah lii du ci sa sol ko de mooy lii comme fii lii waru de mooy façon sol ko yu mel ni rek mu xëcc yére bi quoi <laughs> xëcc ci benn côté bi ngir wan ne léegi bi gisee yére bi ci suuf mu yére boo xam ne moom la yére bu weex tal boo xam ne ci suuf la mooy yooyu nga xam ne euh, aset yi moom la ñuy sol <laughs> te yére yoo xam ne yooyu nit ñu sell ñu moom lañ doon sol mooy yére boo xamante ne bi yére yi rëy rëy loo mooy yére yooyu rek nga xam ne moom mooy xer façon xer xayooyu ñuy sol léegi nag mu ne ko mu leeral ko ne ko yaa Sawri mu ne ko yow Sawri lii de dañ koo sol mooy di ci biir ngir yàlla da ci li ci biir ngir yàlla li ci biir ngir yàlla la yére bii moom ngir yàlla la bii nag <laughs> kanta bii nii <laughs> bii nii ci kaw dañ koo sol ngir yéen <laughs> waaw li nekk ngir yàlla mooy yére yi nga xam ne moom moom mooy yére yi yu def yi nga xam ne yooyu yére yi nit ñu sell ñooñu ñuy sol loolu dama koo sol ngir yàlla te moo ne ci biir dañ koo nëbb ngir yàlla waaye nag li nekk ngir yéen mooy nit ñi ah moom ñu wane ko nii moo nekk ci kaw mooy dafa tegale woon <laughs> voilà comme loolu yëpp loolu al mu ne al imaam euh, mu ngi ci al usul jaami'ul usul fi kitaabi manaaqibil awliyaa foofu la wax ji nettali bi indi wallahu ta'ala nag a'lam sihhatahu am saqima <laughs> waaw ndax wér naa wérut loolu yàllaa xam <laughs> loolu loolu moom vérifié ko <laughs> voilà léegi mooy gis nit sol yenn kese bu tax nga jàpp ne sawaay ni ni mu bëggee àddina ah xam nga boo nee buur am na façon du ñuy solo yoo xamante ne nii eh, da ngay xam ne du solo du du colkaay kuy dox ci mbedd mi ah non non yu kawe la ñuy sol gouverneur bi noonu kese dafa sol loo xamante ne nii mais sauf que fu sax yu bari lañ doon soloo noonu loolu moo tax it eh, Abu Bilal eh, daal wax loolu quoi. ne mais waaw. mais seet leen suñu kon leen suñu njiit njiit bi muy sol yooyu kaccoor yi loolu dañ ciy jàng ne isa boo gisee munkar nga man koo kii sa làmmiñ loolu day ñëw mais sauf que ni mu ko defee moo dul noonu mooy yow sëriñ bi boo nekk taalib woo xam ne mu ngi doxal loolee mais sauf que ni mu ko defee du noonu jar na nga jàjji ko nga xamal ko moo tax Abu Bakra mi nga xam ne mooy sëriñ bi ndax mooy saxaabaab yonent bay saa saa ne ko uskut noppi waaw uskut noppil te bu boobaa taali bi waru cee mer lu tax nga naan ma uskut lu tax nga naan ma tais-toi waaw te uskut mooy waaw tais-toi taisez-vous waaw loolu mooy uskut waaw noppil ndax man dégg naa yonent bi saa saa waaw mbiri diine boo ciy wax nit wax lenn nga bëgg koo corriger war ne ko li nga wax dafa juum yow bu fi naan ndax jàpp naa ne je passe déedéet indil ko hadis wala alquran moo tax mu ne man naa yonente bi saa salaam yaqulu man ahaana sultaan allah fil ardi ahaanahu allah loolu yi dañoo war a capable di def loolu di dellu ci source mais diw neera yaakaar naa boo diw aaj ji ba léegi wax goo fi lu yàlla ak yonentam wax alayhi salaatu waaw waaw te diw moom loolu muy wax yàlla jaamu woon yu yàlla benn benn di waxu imaama ah, waxu yàlla waxu yonente bi salaam nañu jaamu woo yàlla boppam mais pas waxu imaam ak imaam boobu man di toll yàlla jaam woo ñu yàlla waxam moom xanaa waxam dem ci ronu waxu yàlla ak yeneen bi alayhi salaatu salaam te bu waxam haut la day jottali waaw sinon ay waxam noonu yàlla dañoo waxul ñu jaamu ko jaaree ko ci imaam nangam ak imaam sangam amul imaam amul benn nit ku baax nag koo xam ne ay waxam sharia amul sharia mooy li yàlla wax. sariya mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam wax paa paa tëb na julli tubaab jeex na Abu Bakr radiyallahu anhu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wax moo tax toog ñoo xam ne man nga leen a corriger ñuy defi déli ak wax yoo xam ne jaaduwul nga toog rek di muñ loolu bokkul ci rafeti jikko waaw te bokkul woon ci jikko yi suñu yonent bay saasaam ak ñi mu raw ñi mu yar kon nag loolu lu ama am solo la moo tax Seydina Abu Bakr ne ko uskut al imaamu Nawawi nag daa jeexale lii ngir mooy mooy nag dëpp gi moom kii war topp njiit yi mu ne la nag kaay ma wax la indil la xadis boo xam ne comme si eh, xadis bi boo xam ne lu leer nañ ni mi di lay wax mooy topp kooku nag du bu ma neexee wujub moo tax mu ne wujub dafa la mu andi la loo xam ne moom day wan ne lii kabira dissidence ci loo xam ne teguut fenn yàlla ak yonentam alayhi salaam diglewuñu ko loolu kabira la ndax man ahaana surtout ndax kii dissidence lu mu indi xare te kaw yi xareel bëgg na ko doy la waaw kii ci làmmeñ kese la wax ci làmmeñ la wax moom Abu Bilal Abu Bilal ci làmmeñ kese la wax làmmiñam kese la wax xool leen suñu njiit bi muy sol yére fu saa mu ne ko uskut noppi te ñoom ñooy déggoon waxu yonent bay saa salaam dina xam wa porté waxu yonent bay saa salaam kon façon wax yu mel noonu bokk na ci doyadal sultaan léegi lan ngay xalaat yi xam ne moom micro la yor youtubeur la moom wala moo samp boppam waaw suba ju jot wala jeudi bu nekk wala mercredi bu nekk. mu dóor benn audio benn benn vidéo bu 15 minutes wala 10 minutes wala 20 minutes gars di ko xaar bu bari ay abonné si vous aimez voilà aimez si vous aimez cette vidéo abonnez ak nangam bu bës leen te waxam yépp moo dugg autorité yi kenn par kenn di leen di leen waas waaw di leen waas di leen waas voilà bu xëyee waaw monsieur le président sax moom gis nga président bi dañuy dem ba dootuñ ko woowee ci turam waaw mooy fonction bi ko yàlla def président dootuñ ko ko woowee di ko utal ay jatrib ay yoo xamante ne nii te borom bi waxoon na wala tanabazu bil alqab waaw lu mu la loo ko bañ bañ bañ bañ bañ moo fi njiit loolu la yàlla def waaw fekk mu ngi loolu la yàlla def moo fi njiit waaw te waxoon nañ la la yonent way sa sam doon bind ñoom Kisra Kisra moo gënoon a yées kaay leen ñu yées ilaa bismillahi irrahmani irrahim min muhammadin ila Kisra azimul furs ila qaysar azimur rum te ñoon mais ñoo doon bu moo yéesul ñëpp moom baax na ba samara su sell si la doon jaamu ba pare naan man maay le roi shahanshah maay le roi des rois waaw ba pare réew mais nag lay saa saa meewul yow ko fuuy ci yow mi nga xam ne amooy teggin le fou de des Perses waaw le xinziir des Perses le cochon des Perses wal iyaazu billah wallahi yonente way saa saa waxul lool azimul furs waaw ki nga xam ne moo mag gën a màgg ca romain yow nga ñëw koo xam ne yow waa ji ngay waxal jullit la nga koy traité de di saaga déformé turam walla santam wala lu la loolu du lu jaadu waaw ak lu man di def jaadu bokk na ci toroxal nguur mais man ngaa wax wane sa désaccord ak li nga xam ne moom lay def mais lépp di tegu ci al ci teggin waaw ci teggin waaw wax li nga xalaat man d'accord ma ci lii parce que pourquoi ñu doxale lii man gis naa li gënoon mooy ñu def nii wala lii ñuy def nii di def nii loolu man li ma ci xalaat mooy du noonu ak nangam ak nangam tax foo koy waxe du la nekk tout le il faut publiquement nga taxaw di kii ndax loolu gàcceel la tudd tuddul conseiller waaw ku nekk créer sa chaîne YouTube ñii di def ci fu nekk di tasaare ci kaw suuf ñoo xam ne. seen notoriété yépp ñu ko jële ci dugg nguur yi ak ña nga xam ne ñoo jiite waaw kan moo la wax ne duñ def lépp luñ def gongo ala ma ahabba wa karih lan la woon wa asaratin alay alaykum di ngeen gis yéen waa lamsaar waaye yéen sama sahaaba yi ñoo xam ne sama ginnaaw loo xam ne yéen ñépp ko bokk ñoo ko tuŋaan féetewu ko seen bopp waaw ansi moo ko waaw alal ji lépp moom nga gis jaay di ko anti moo seen bopp xaj leen seeni droit waaye yonent may saa saam loo ñuy digal ah ñoom ñu ngi ñuy laaj suñuy droit ñu koy matal mais ñoom patal suñuy suñuy droit matal ñu ko mu ne laaj leen yàlla jooxe leen seeni droit tu'adduuna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluuna allaha alladhi lakum jooxe leen seeni devoir yi ngeen war a joxe envers l'autorité envers l'État envers njiit yi réew mi waaye seen droit yi nga xamante ne ndax citoyen bu nekk ci réew loolu la am ngay devoir mais am ngay devoir ay droit am ngay devoir yow say devoir defal boo dëgëy deful seen seen seen devoir yow sa droit yow na fekk yàlla na fekk yow nga nekk koo xam ne matal nga du la ci jàpp waaw ndax nooy ñëwee ci yàlla mu ne la waayow sa droit yi nga amoon ak autorité mataloon nga ko ma ne non non parce que ñoom mataluñu ko woon loolu lay de kuy bon na bon mais yow baaxal ah yow yaay damaa dem cim réew ñëpp def yaramu neen naa def yaramu neen loolu baaxul bu gaa yi defee yaramu neen nekkal nit sol sol yére yow waaw waaw loolu mooy wax kanta seen droit yi nga xam ne moom lañ leen xaj mais ñaan leen ko seen borom da ngeen a xeet ñaan <laughs> da a xeet ñaan te mooy mu xulay baada mooy lukku jaamu yàlla mooy jaamu yàlla dëgg dëgg kon nag lii da koo tëje ngir gravité bañ a doxale wujubu eh, eh, eh, topp obligation topp njiit yi loo xam ne nag du mooy yàlla waaw bu dee mooy yàlla moom fala samawa to kenn du leen topp waaw non non non lu dul boo xamante ne manu leen a ñàkk a def la ñuy wax ndax moom foofu la tolloo waaw loo xam ne mooy yàlla la comme qissatu Ammar liñ la waxoon radiyallahu anhu waaw qissatu Ammar bu boobaa darul mafasid ngay seet kii axafu dararay ni ngay seet bu gën a néew ci li nga xam ne mooy lor yu bon nga xam ne moom la la njiit gi di imposer waaw nga xool bu dee la wax rey nit moom doo ko def ah. que boo fi rayee ni dañ lay descendre boo fi rayee ni bu dee al imaam al ibn Abu Bakr al ibn al Arabi nee na mais attention non am na nu muy demee buñ la forcer dar la ray boo rayee nit sinon loolu dara loolu dara lu tax ak ah, où est ah, que yaa ko tay ko mais bon li <laughs> ñu naan bon parce loolu day ubbi nit ñi. ñoo xam ne mooy de ñu rey nit bu ñu waxee ñu ne dañ maa force woon mooy fala xam wala taa bu dee mooy yàlla moom kenn du leen ci dégg kenn du leen ci toog voilà kon nag mu ngi noonu mu ne nag bunt bii nag am na ay xadiis yu bari yoo xam ne fi saxiix ñu ngi saxiix yi ñoom romboon nañu ba'daha lenn li fii abwaab ci ay bunt kon nag ci kaw noonu ci laal imaam daal bi euh, jeexale bunt bu am solo bi nga xam ne képp ku nekk ci ñun war na koo déglu te bàyyi yi nga am léegi ak waa diw diw moom gis naa ne bon am na xam-xam te moom doxalewul noonu gis nañ nangam ma ne diw ngay topp wala yonent bay saasaam ngay topp ah hadith yonent bay saasaam da lañ fi gis ci buntu bi bam jeex gis nga fi fenn fu mu ne jël leen ay arma xeex lu dul kufran ba waaxan bi la wax kéefër bu leer yow kooku ngay wax est ce que ka muy ka mu doon dugg ci kéefër bu wala ki muy dugg ci kéefër bu bu leer la nekk dama lay laaj léegi yow saxaaba yi ñii ñu la wax ñii ñu wax jiit yi ñu amoon ñoom doon ko dundal ñu doon fas nit ñi gaaru Ubaydillah yi fi gis ñoo al Hajjaj catapulte Kaaba gi sax ay di rëndax tëmas Kaaba gi rajaxoo ne mais façon ñun ñun yow gis nga fii nii njiit yoo fi man di wax ay jullit yoo xamante ne ñoo la jiite def lu baaxul ñoo xam ne def nañ lu toll yi waxuma un pour cent wu te yemuñ ci toj kaaba gi tamit ñaata saxaaba la al-Hajjaaj rey ba moo na al imaam az-Zahabi ne ñun moom dañuy sakku jege yàlla ci bañ gu ñu bañ Hajjaaj dañ koy bañ ngir jege yàlla waaw <laughs> waaw moom la doon am naan as-Shii'a yi moom kanta shiit bi laa yan'amu lahu hayaa wala laa tan'amu lahu hayaa illaa an yal'ana misla hada wa misla mu ne àndaa siif bi moom al imam Zahabi moom rahimahullah mi wax ci Ubaydillah mu ne siif bi moom dundam du neex lare fekk rëbbul façon yu mel nii comme Ubaydillah ak ñu mel ni ñoom mais ñun nag duñ leen rëbb waaye dañ leen di bañ da yàlla tax waaw ndax li ñu def saxaaba yi ñi ñu rey ñi ñu rey ay saxaaba yi yonent bi ay saab saab ñi nga xam ne ñoo tasaare diine ñoo bàyyi lañ ci rey ak ñoo xam ne ay taalibe ñooñ yow sa ki ngay wax même mu dee rey na jegewul gaa yi de <laughs> te nag gaa yi ci xaramul makki lañ doon nekk di defi bagaage te fa nga nekk nu mu gën a kawe say bakkaareen fay def di gën a garaaw waaw xam nga julli ci kaaba gi alxaramul makki dafa sut julli feneen gis nga boo fa defee aw aw ab bakka dégg na tee pasa nga defee woon ko feneen ñoom nag fa lañ doon ne bi def li leen ñu def waaw te ay saxaaba ñoo doon nekk seen gannaaw ñuy jiite ñu leen julli seen gannaaw parce que loolu leen ñoom saa salaam wax voilà voilà kon nag mbir yi toppaloo ñu ay nit ay Samba ki Demba yàlla wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum te ulil amri minkum boobu rasul ar rasul alayhi salaam moo ñu wax nan lañ koy topp waaw waaw boroom xam-xam yi dégg nga seen wax nekkul lu dul ronu ci li yonent way saa saa wax ak li mu digle waaw ku nekk nag man nga nekk boroom xam-xam gise neneen mais jaamuloowu ñu ab boroom xam-xam yonent bi saa saam la ñu borom bi jaamuloo ay waxam jaamuloo yàlla jaare ko ci ay waxam jaamuloo lañu ñu borom bi jaamuloo boppam jaare ko ci wax yonent bi saa saam waaw bu la neexee nga ne waxam kese ndax innahu la qawlu rasulin karim waaw alquran ci boppam waxu yonent la boo xam ne bu teg waaw waaw kon ah loolu la